noonu la ko organiser ay fête ay ay mbir yoo xam ne caaxaan rek la programme bi yëpp loolu la <laughs> spécial Korité Ramadan <laughs> waaw <laughs> yàlla na yàlla mu ne kafaa doy na aji xam anna turaaba nekk kat suuf si yadumuhu dana ko dajale dana ko wër saraan ndox mu ñuul sharaaban ak naanu maanaam mooy ndox ndox mi ñuy naan ndox ndox ndox simple bi bi génnee ci robinet yi doy na doy wala ci teen yooyu doy na sëkk naanu koo xamante ne leer na ko du suuf si dañ ko ciy dugal ah maanaam jarul tamit ngay coûte que coûte il faut non il me faut ma bouteille de coca il me faut <laughs> non <laughs> ah ah, ah? wal fanaa ay yére yoo xamante ne yére yu ràpp maanaam yére yoo xam ne vraiment dana euh, euh, dana dana suturaal awraam te set na doy na ko jarul mu naan way man euh, super shine bu bees bi il faut ma am ko il ma am euh, euh, et cetera voilà affaire marque yooyu xaw ma ci lu bari donc du ma ci aventure yow mais daal en tout cas voilà en tout cas daal dana xam ne daal bu amee yére bu set te jot na ko doy na ko quoi voilà waxashiibu lalu dénk dana ko doy doyul dara lalu un million lalu ay 2000 euros ki yooyu loolu ko jàpp doywu ko dara parce que xam na ni de toute façon fii lay dee léegi bàyyi ko dem yoonam waaw maanaam nag loolu nag dàkkuntewul nag ni ku ko amit na nga jël <laughs> dégg nga dàkkuntewul voilà mais indispensable voilà c'est pas parce que amoo ko que ni way da ngay la casser wu la tête et voilà dégg nga mu ne kon lazizu ta'amin ah, ah, fii dafa am maanaam eh, bayit bi lu mat a bàyyi xel la parce que eh, dañuy dafa duggante bayit bi mu ne kon lazizu ta'amin ñam wu neex li riksin ci sobe la jëm kon foofu nga jëm ah, waaw ñam wu neex boo ko lekkee farat day sobe ci sobe rek la jëm wal mulaa yére yu rafet li xiir xen li xar xen ci xotteeku la jëm yére lu mu rafet rafet rafet boo ko solee plusieurs fois mu commencé xotteeku léeg-léeg sax nga gis ñoo xamante ne buñ solee benn yëre yére bi même bu dee mooy modd bi sol giñ ko sol rek day tax mu démodé lu am la waaw ah wano xéewal gu mën a doon war a yaram wu liis lil balaa ci maanaam ràpp la jëm maanaam day jékki-jékki di ras yi waaw xam nga ni kenn ku ne xam na ni yaramu gone yi ak yaramu mag ñi doon duñ benn <laughs> ah, rawatina buñ xawee gën a jëm mag tuuti waaw yooyu yëpp sa ya maanaam voilà kon danga nga naan lazidu ta'amin ñam wu neex sa ya uubu dana dana jëm lirik sin ci sobe wal mu laa yére yu rafet saya uubu dana jëm li xir li xartin ci xotteeku wal ah, noomatin yaram wu liis lil balaa maanaam saya uubu dana jëm lil bala ci ras wa yawma bis bi nga xamante ne nag yafirru dana daw almaru camsa nit ke dana daw an kulli saaxibin ci bépp àndandoo kafa doy na sëkk bis boobu boo ko xalaatee dana la doy waaye di aji waaraate lil xaafiliina weeru ñeel way yëga diña dafa mel ne bii fii la erreur bi nekkoon waaw waaw waaw du boobu yahiibu te dana tiit doy na tiitalaate de bis boobu boo ko xalaatee wallahi doy na tiitalaate faya léegi nag fii mu toll nag léegi mel na ne la mettre na la dans le fait accompli maanaam nga xam ne lii mooy àdduna léegi commencé nga im xam nag mu ne na nag faya aliman yow aji xam ji léegi nag xam nga ilman xam-xam bii nga xamante ne moom laa la jox wala boog elman xam-xam bu mu mën a doon walam takute ne koo aamilan di aju jëfe danaa la wax li suñu borom subhaanahu wa ta'ala waxoon alam yaa xanaa dafa jotul an taxsha ci mu ragal xulu xulu bu xol yi al alima yàlla mi nga xam ne mooy ki xam lépp xanaa jotatul jot jot na que wala jot na jot boo demee ba xam lii léegi nag jot na wallahi sa xol ragal yàlla waaw gi boo ko teg taqwa xasiya ak taqwa du benn xasiya moom ñi yàlla gërëm ñoo koy am maam ñi nga xam ne yegg nañ ci niveau yu kawe yi mooy radiyallahu anhu wa radu anhum daalika liman xasiya rabba ñooñu la te innama yaxsha allah min ibadil ulama moo tax mu ne yow mi aji xam maanaam xam boo xamee lii noo ko gën a maanaam noo gën a euh, euh, incarné xam-xam boobu sag ragal yàlla ak sag tiit borom bi subhanahu wa di gën a yokk waaw ndax xasha ak ak tax li la ko pour jox la différence mooy tey ab xale xale boo xamante ne moroomu xale moo ko tëkku kooku tiit gi muy tiit kooku taqwa la foofu la toll mais bu dee mag ponkal moo xamante ne xam na ni côté yëpp mu ko ëpp doole te am na kàttan ci def li muy def kooku moom xasiya la <laughs> waaw kooku moom xol kooku doon xel du dal mbedd mu muy jaar sax day commencer xool est-ce kii nekkul di jaar mbedd mi araaka gis naa la yow kat taruumu ngay sàkku almaala alal wal jaaha ak daraja te sàkkuwuloo ko ngir yàlla waaye li tax nga sàkku ko mooy rifatan di sàkku yëkkatiku ci kaw nit ñi waaye dama lay yëgal ne wama hakaza melul woon nii ahlul ulaa boroom kawe yay daraja ñooñu meluñu woon noonu ñoom bu ñu wutee alal mbaa ñuy wut daraja du pour yëkkatiku ci kaw nit ñi mais dañ koy wut ngir liggéeyal ci diine ci moon kon nag mu ne la wa anibo e eh waaye dem leen ngeen jébbalu ci seen borom subhaanahu wa taala mooy wa anibo ila rabbikum wa aslimu la min qabli an yatiyakum al azaba baghtatan wa antum la tashurun alquran la dem ngeen jébbalu ci seen borom subhaanahu wa taala ah te eh, ngeen ngeen jox ko mbir yépp lu jiitu mbugal mi di yegsi ci mbetteel te fekk yéen yóbbu ndegen nekk ci yëgat yi araaka gis naa la siraajan nga nekk aw lamp maanaam ki nga xam ne léegi ba tey mi ngi wax borom xam-xam bi maanaam mu boroom xam-xam bi tax waxuñu nga nekk ab imam Malik wala imam Shafi'i de waxul lool de radiyallahu anhuma waxul lool de lii muy wax rek mooy ku xës a xam lii mu la wax sànq ba nga comprendre ko au lieu ngay toog naan gars yi xam ngeen adduna amul solo fi mu tollu ci waxul loolu. kon nag mu ne araaka gis naa la nga nekk borom xam-xam boo xam ne siraaj ni ma la mën a melaleel mooy siraajan ab lamp nga yax yaxruqu muy lakk ak dahra diirug jamono nafsahu boppam mu niiran mbiram nekk aji leeral li xayrin ñeel keneen inna zaaka xam ngeen ni lii ma xiibul ak ak gàcce gu tas la de hmm. ak ak yaakaar gu tas la de dem ba am sàkku xam-xam ak jàng ni mu jafe ak sàkku xam-xam ni mu jafe nga dem ba yàlla boole la xëy boole la ci borom xam-xam ni nga toog ah au lieu nga jëfee sax xam-xam nga nga koy wax ñi ci des ñi ci des ñoom di ci jariñu di leeral seen bopp yow nga mel ne làmp buy lakk sa bopp mbaadu ta'muru léegi dégg nga da ngay ngay dem ba ci kanam boo nee ah bi mbaadu ta'muru da ngay digal annaasa nit ñi kulla yawmin bis bu nekk da leen di digal lu baax mooy ata'muruna annaasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaaba afala taqilun naas yeen sa mbir nekk aji fàtte li nafsika ñeel sa bopp za gis nga lii aarun gàcce gàcce la alayka bu nekk ci yow ba eh, ah, ah, ba pare day Euh, ayibalaate waaw xam nga loolu gàcce la mu nekk te kaay moo wax la bul sàkku xam-xam bul sàkku daraja bul wut alal ngir yékki-yékki ci sa bopp sàkkul xam-xam rek te nga jëfe ko wallahi alazim mu ne la wa in bu fekkente ne ankata danga sëyale amalan njagamaar ba ñuy wax jëf elman ah xale bu lu góor bi ñuy wax xam-xam maanaam boo jëlee xam-xam nga maanaam mu jox mel ni mooy xale lu góor bi nga jox ko jigéen joo xamante ne mi ngi toll ci diggu ndëndëm mu nekk maanaam ngeen séyale leen xam nga lan mooy am te naasala dañuy askane askanale ñoom ñaar bi mulkin ci nguur mu daamin bu sax dàq lay sa du nekk fii ci biir nguur googu xaru xurubul ay xare ay coup d'état wak ay yooyu doo du ci am ay toog bam ni nguur buur nan waaye man est-ce que du ma perte sama parce que et cetera wala xeex maanaam instabilité ci ci ci ci royauté bi lool ci royaume bi loolu du am bis boo amee xam-xam sàkku xam-xam ba pare di ko jëfe kenn munu laa teree tedd abadan wa illaa ay waay boo deful lii rek xam nga lan moo xewa ah. dama lay wax lenn fa inna li wér ba wóor mooy an nax la garabu tàng darma lay sat nekkul bi naafin di aji jaraña isa lam bu fekkente isa lam yakun nekkul fii haa ca garab ga assimaaru ay meññiteef yoo xam ne tatiibu dañuy neex dañoo tey xam nga tàndarma moom amul ker garabu tàndarma li muy njool njool ker yi amul ker donc moom bu fekkente ne ah, jëmbat nga ko mu yàgg et cetera moo tax mu joxe exemple tàndar parce que tàndarma environ vingt ans ci lay màgg ba pare day dëgër et cetera yooyu yëpp mooy xam-xam ni muy mel boo demee bu demee ba léegi màgg kii bu amul ay garab ay ay ay ay ay ay ay ay ñam njariñu nga toog fa sonn ca di bay di ko gi ban la amati alayka kon nag maa ngi lay digal atta attuqaa ragal yàlla innal xuyuura li wér ba wóor mooy yiw yi jami'aha mboolem seeni tadammanaha làmboo na ko moom ragal yàlla ragal yàlla moo làmboo lépp inna taqiya li wér boo war mooy aji ragal yàlla ji de naji bun ku bari maanaam ku tedd la ku bëri jaloore ngoog mooy ku ragal yàlla raayaaka dégg nga mu ne kon nag faturut waaw dangay dem ci faturut bi faturut na nga dàq raayaaka say eh, yi nga war a sàmm moo xam sa njaboot la moo xam aussi say cëri bopp yépp yàlla daf la digal nga sàmm leen na nga leen dàqee an maxaarimi wëlli yi nga xam ne moom mooy yi ñu xara yi yi euh, mu xaraamal rabbina suñu borom yow yi suñu borom xaraamal na nga fexe ba ñooñu buñ ko jege moo xam sa njaboot lañ moo xam say cëri bopp lañ ana nan laa leen di sàmmee mu ne bi min saati taqwa ci tumuk ragal yàlla ci mooy yar bateau pèlerin bi rag yar boobu ah eh, sàmmkat yi di yor yat boobu na doon ragal yàlla nga fexe di ah, ñoom bu ñu jege lu bon inna taqiya li ah, ah, ah, bi min sa taqwa mu ne yaj yajzi dana fay min ka ci yow mujibu aji nanguy jëf yeeg ñaan yi ki nga xam ne mooy nangu jëfi mooy nangu ñaani yi mujibu alaa dama ni alaa waaw yi alaa yëgoo ma yëgal la inna xayra zaadi li bu woon mooy gën ji yóbbal ci kuy tukki mooy euh, provision lañ ko pour kuy tukki daal li muy yóbbaale nga xam ne ci yoon bi moom lay lekk ka naan hmm. mu ne li gën ci nit ki lu mu mën a yóbbaale àllaaxira ci tukkeem boobu ak taq taqwa mooy ragal ilaahi naa suñu buur ba wala taxshate bul ragal xayrallaahi ku dul yàlla bul tit keneen ku dul yàlla fahuwa te moom buur yàlla xasiibu moom mooy ki doy mbindeef yépp wala boog xasiibu mooy ki saytu mbiru mbindeef yi moom rek moo leen di régler keneen du la régler ëllëg bul ragal kenn ba tax ngay mooy yàlla wallahi alazim keneen du la régler ëllëg ci kanamu yàlla yàlla rek moo lay régler te yàlla rek moo lay doy dina la dina la aar su fekkente ne moom rek nga ragal walaw laa ay waaye budul woon sukunul alamina sukkuk mindeef yi li xayrihi jëm ca keneen ku dul yàlla ra'awhu danañu ko gis a yaanan ci jéebéer mooy at seen bët yii lañ koy gisee wal ilaahu buur yàlla qaribu ku jegeñ la ba moo gën a jege nit ñi seen buumu xol aaya bi ñu rom a ah, ñu rom sànq alaa inna xayra zaadi taqwa ilaahina ah, am na aaya alquran bu ko ah alaa inna xayra zaadi taqwa wa ah? wata zawadu fa inna xayra zaadi taqwa naam alaa dama ne axlis na nga sellal al a'maala jëf yi wa alam te nga xam ne bi annahoo ci li wér boo wóor mooy moom yàlla xayurun ku fiir la aji tar ji fiir la falaa yardaa du gërëm mukk alquluuba xol yi nga xamante ne tashuubu dañoo cuubu maanaam dañoo jaxasoog leneen lu dul yàlla yàlla du nangu loolu yàlla li muy bëgg mooy booy def dara moom rek mu tax bis boo ci dugalee leneen moom baax na gedd na parce que dafa fiir na yàlla rek di tax yàlla nañu yàlla sàmm wala tarda bul gërëm antul faa ki mu fekk la muti'an di aji topp li ghayrihi ñeel keneen wa zalika xam ngeen ni loolee sax yi dana ker sa woo loola samimun ab sang boo xamante ne ari bul xellu la sang bu xellu koo xam ne gor la haribu gor la du dana kersawoo ñu koy fekk muy topp keneen ku dul yàlla waaw mooy ala himmati faj'al ilahi aliyatan li an sirtu ghurran xaalisan kulla wijhati moom la wax ca faakatu ah, ca ki ah, ah, safra fala a min shakwa mu ne atus atushrikuhu mbaa da nga koy bokkaaleeg xayran ak keneen walam yakute kooku nekkul woon xaadiran di aji teew la day moom la daa xalqil faf bindu mbindu nekk tee fi aribun nga xam ne moom rek moo wéetoon ci indileen leen fi mbindi fi kenn jàppalewu ko bi mu fi indi mbindi fi kon lu tax nga koy mën a bokk nga koy bokkaaleeg keneen ah mbaadu baax di ginnaaw bi nga xamante ne am na xalqi zaati bindu nekk teefi jëmm yi nekk-nekk yi mooy essence yi wal fi'l ak jëf yi rabbuna suñu boroom yumaasilu la koy melalee leef koy melaleeg ñeneen ah la koy melaleel kan salibu hmm. lay melaleeg wala yumaasilu lay melaleeg salibu koo xam ne dañu ko daaj maanaam dañ ko dafa mel ni ku ñu pendre ndax mënta def lu baax kan ah fil miina aji jéggalaate way joom bu ñaa jaamu mooy koo xamante ne criminel la mooy woy jomba jaamu loolu lañ koy wax ci wolof mooy ko xam voilà koo xamante ne lu bon rek lay def bàkkaar bu bari lay def alaa dama ni ahsin na nga rafetal al amala jëf yi waalamte na nga xam ne bi an na maa li am ba des mooy muti'un képp koo xam ne aji topp la bihii ci moom yàlla lam yàtt te dikkewul delluwaatal ci bihii ci moom rafetal ga képp kuy topp yàlla te rafetaloo say jëf sellaloo ko même bu dee naafila la parce que yàlla digalu la nga def ko boo demee ba di ko def da ko war a rafetal na xam ne képp ku deful loolu foofu ko kooka laaw bun aji fookoon la maanaam day fo rek kooku day fo day fowee yàlla moo tax nag mu daal lay indil benn règle bu général ci yàlla mais mu indil la loo xam ne da nga ko xam ci àdduna jaliisu aji toogaaleeg malikin buur bu màgg jaliisu aji toogaaleeg malikin Nicolas Sarkozy lam yakun te nekkul muta addi ban ji aji tegginu xam nga nuñ koy defa taridun dañ koy dàq boo demee ba am euh, euh, euh, audience ak Sarkozy ngeen toog ngay ngay ngay ngay reewantu foofu ci kanamam xam nga lum lay def <laughs> lu muy tari taridun dañ lay dàq danan ni ek eh, kii nañ ko fi jële dalilun ku ñuy toroxal lay doon saaxirun dañu koy tuutal mm-hmm. waxa jibu te dañ koy yiir maanaam lam fi doon wut si dañ naan gars yi xool fi doon wut si ngeen fexe ba mu ko am ana lan xalaat ci yàlla bi moom mindee fi subhaanahu wa ta'ala kon maanaam fokk ñu koy fuglu di di def di di jaamu borom bi subhaanahu wa moo tax mu ne alaa waawee alaa damani raqib na nga fuglu fuglul maanaam mooy sois vigilant mooy fuglu raaqibu na nga fuglu al mawla borom bi nga xam ne mooy kilifa gi al muhaymin aji araate mooy kiy joxe sécurité sayyidi sama sang ba fa ni'ma aka baax fa ni'ma aka rafet fa ni'ma eskay muti'un aji topp raqubu koo xamante ne aji fuglu la lil xabiir yi ñeelu aji dañ kumpa yàlla bi nga xam ne dara wump ko xam na lépp alwaa mooy al xibratu mooy aalimun bi bi bawatinil umur ki nga xam ne dafa am xam mbiiru mbir yi mooy alxabiru loolu la wutale ko alimu mooy xam-xam rek ci luñ joyal léegi nag kon loolu muy maanaam ah, wax na la ah, ah, tàmbali woon na la ci xol yi ba tey nag ngir mun a dëgëral la ba tax sa yàlla rek tax ngay def maanaam sax xol bi maanaam li mu ci nekkee mu jox la nag ay yeneeni mbir yoo xam ne da nga ca xamee àdduna ba xam ne ndekete fii dara jaru fi ngay bañ a topp yàlla kese kese kese mu ne fa in tas ndem da ngay laaj ad dunya àdduna kaay ma wax la ko fa inna li wér ba wóor mooy sururaha mbégte gu am ci àdduna yaawdu day dellu nekk azaban mbugal boo xam ne yattaqihi dana ko teet addi bu ko teggi na dana ko teet mooy dana ko moytandiku waaw mbégte yii fii am yépp mooy boo demee ba bég dara ah, ah te loola baaxul xamal ni fu mu la jëme ci mbugal fa in tas al ndem da ngay laaj fa inna li wér boo wóor mooy umuraha ay mbiram ka adxaasi ahlaamin kéem way jaxasooy ngénti la badat day tàmbali wa taxiibu ba noppi fàddu hmm. allahu akbar xoola exemple bu garaaw la joxe maanaam booy fàttaliku li nga doon def démb ak li nga gént démb ni koy fàttalikoo nii benn la benn la booy fàttaliku dégg nga ceebu jën ba nga reeree bi ak ceebu jën bi nga doon gént di ko lekk bi nga koy fàttaliku nii ni muy dikkaate ci sa xel ak ni sentiment bi nga koy am bi nga ciy amaat benn la c'est la même chose est-ce que loolu jar na mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala de telle sorte que mu lay yóbbee mu lay xañ bànneex goo xamante ne day sax dàq àllaxira fa in tas al nde bu fekkente ne da ngay laaj adduna adduna fa in na li wér bu wóor mooy xalaala xaala ca dagan moom lépp xisaabun ak caytu la maanaam dañ la koy audit dañ lay audité lépp loo fi am lu dagan yàlla dana la audité yeneen ci saa saa ne nag kenn du bu yawmal am ku dee bu gaa yi dekkee kenn du jël benn tànkam teg ko ci beneen tànk bi lu dul dinañ ko laaj te bokk na ci laaj yi ñu koy laaj mooy sa alal ana fan nga ko jëlee ak fan nga ko def même bu daganee allahu akbar ba pare wax xabsun ak maanaam ak tëjul ay ak téye la dañ lay téye maanaam euh, li ñu garde à vue voilà garde dañ lay garde à vue ah, ngir mën a régler problème boobu ba pare <laughs> allahu akbar te loolu mooy li dagan li wal xaraamu li xaraam nag moom uqubun lépp mbugal rek la fa in tas yàlla nañu yàlla sàmm may ñu alal yu dagan te musal ñu ci alal gu xaram fa in al ndem da laaj adduna adduna fa inna li wér bu wóor mooy wasaanaha ak mandaxeem mandaxe mooy poids mooy poids axaf moo gën a woyof jan janaaxan ci laaf xaluubu bu ñu dog lil ba'ud ñeel yoo mm-hmm. laafu yoo bu ñu dog xam nga yoo rek déjà diisul mm-hmm. laaf ga diisul buy dund mm. waaw buñ ko dogee day gën a woyof mm. yenent bi saa sam daf ne gis nga àdduna bii bu fi ah, bu bu amoon ci yàlla poiwu laafu yoo yéeféer ma ngo du fi naan guuxu ndox guuxu ndox kese du ko fi naan ba fi yéeféer mënee am lu ne comme ni ko fi jullit ñi mënee am moo lay tekkil ne àdduna amul benn poids ci kanamu yàlla moo tax mu ne bal tu'thiruna hayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa lii fi ne la triste réalité mooy lan mooy yéen adduna ngeen jox priorité te nag àllaaxira xayrun moo gën non seulement moo gën wa abqa moo gën a sax aussi fa in tas al ndem da ngay laaj ad dunya adduna fa inna li wér ba wóor mooy lazizaha bànneex ya mashubu da dem ba ca kanam mashubu dafa cuubu maanaam dafa jaxasoog bi durrin ci lor wobbu sin ak weñso wal balaa ak i nattu weñso mooy mooy mitit gu tar rek mooy weñso waaw une force extrême <laughs> waaw loolu mooy maanaam mooy adduna fii loo fi am loo fii mën a am noonu la mel maanaam da ngay dégg ndeysaan cëy ay bisu keroog ba ay waay bu dul woon nangam neexoon na waaye nangam rek ko yàq lool fokk mu am ci affaire àdduna sama nangam bi day baax na waaye day nangam rek ko yàq ma loolu fokk mu am voilà rien n'est parfait fii loolu la la wax ma ba mu demee noonu kay allahu akbar te nga pré te nga jiital alaxira fa kay fa kon ana naka lay nekk yakunu lay nekkee alfarxu mbégte mbégte gi bokkut ak suurur axaabam doon wax la mbégte surur mooy mbégte gooy yëg ci xol mm-hmm. faraxu mooy mbégte gi nga xamante ne mooy booy dem bay jubilé di arrosé mm-hmm. <laughs> loolu tax mu ne inna allaha la yuhibbul farihin ci alquran mm-hmm. waxul yàlla bëggul kuy kontaan mais kuy dem di jubilé di oh on a gagné ah <laughs> yooyu lay bañ dégg mu ne kon fa kayfa ana naka yakuna lay nekkee alfarxu mbégte googu wal mawtu te deekat munzarun moom mi ngi xaaraate wa min ba'du te ginnaaw ah, eh, ginnaaw dee gi sax nag la xew mooy ahwalu rada ay tiitange wa baak moom toroxtange na maanaam ay tiitange yi toroxtange ñoo fa ne maanaam ëllëg ba parce que xamoo xamuloo parce que comme comme réglé guñu affaire yi hmm. xamuloo guloo affaire lan la xamoo ba xam eh, sa affaire dana baax wala déet segam loolu mi ngi fi ana nan ngay ngay ngay ngay la ngay jubiler ana nan ngay jubiler wa kuruba ak i ak jafeñ-jafeñ ay problème yu dul jeex ñoo ne ci ginnaaw bàmmeel laaj yañ fa war a laajte et cetera ma nakir ak munkar ñu war a dekkil gaa yi ca et cetera yooyu yëpp ñu ngi fi yawmal qiyam tout ça war a jéggi siraat et cetera te yooyu yëpp amul benn boo xamante ne garanti ngeen ni ci mucc amul yàlla nañu yàlla sàmm alaa waawee alaa yëgoo ma yëgal la alaa kaay ma wax la ni ngay def fattaxis haa na ko jàppe moom adduna maabaran ak pom aabiran boo xam ne da aji jàll nga bi haa moom maanaam euh, pont bi pont pont pont ah pont bi ne fi nga daal di ñëw romb yor daal di ay eh, pont bi ni mu dëgëree nii daal xam naa ni bu ma fi tabaxoon benn néeg dina baax oto yi nuñ lay def <laughs> dañ lay rajaxe mu jeex moo tax mu ne la kon wala amiran bul ko def dëkkuwaay bul ko dëkke waalam te na nga xam ne bi an naka li wér ba wóor mooy yow bu dangaa tumuranke maanaam étranger nga mm-hmm. da jaar rek te léegi da ngay da ngay jàllaat fii moom doo fi dëkk moom abadan